ba'da a'uudu billaahi mina shaytaani rajiim inna saa'ata aatiyatun akaadu ukhfiihaa litujzaa kullu nafsin bimaa tas'aa falaa yasuddannaka 'anhaa man laa yu'minu bihaa wattaba'a hawaahu fatardaa kon suñu boroom tabaaraka wa taala doon wax ci laaya bi nga xam ne mooy fukk ak juróom mu ne woon inna saata dëgg-dëgg saa a luy dikk la dee akaadu tuutee des rek ux ne bu ko li tujzaa ngir mu ngir ñu fay kullu si mbakkan bu ne bi ma tasa ci li nga xam ne moom la newe woon ci kaw suuf moom la doon liggéey di ko dox falaa yasuddannaka mu ne ko kon nag programme bi ma la jox nii tëralin wii dundin wii yow Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam waaye lii moom la yonent yépp masa ne seeni ndongo ñi nga xam ne dañuy wootewu ne ci ñoom lañ bokk ñoom itam di jullit ñi ba àddina bi nee ba léegi lii la leen boroom bi wax de fala yasuddannaka anha muy programme la ilaha illa ana mooy loolu tëralin woowu dundul woowu amul benn buur bu ma ñemee tegal ay loi tegal ma ay mbir naan ma jaaral fii bul def wala defal illa allah ku dul borom bi tabaaraka wa taala wa aqimi salaa te nga taxawal li nga xamante ne mooy julli li dikri ngir di ma fàttaliku kon nag mooy lii mooy programme bi de lii moom mu ne nag loolu nag ma la teg nii falaa yasuddannaka anha bum la ci wëlbati de mukk programme bii nga xam ne maa ngi koy régler nag assa saa mooy bés boobu saa di taxaw nga xam ne tuutee des ma daal di koy nëbbu foofu laay régler ku nekk tujza kullu nafsin li tujza kullu nafsin bima tas'a ngir ma daal di fay daal di rétribuer daal di jox kullu nafsin bakkan bu ne bima tas'a la nga xamante ne nii moom la doon jëf fii ci kaw suuf in xayran bu dee lu baax la ne yoon ah kooku te yiw la moom ak texeem la waaye nag bu dee safaan la ah loolu affaire boppam la safaan lay doon lii nag moom la ci dëddale man laa yu'minu biha képp koo xam ne gëmul laa ilaha illa allah yow jullit la ci koo xamante ne nii bakkanam kese moom lay wax foo waa di topp koo xamante ne nii wattabaa hawaa topp ay bakkanam wa kaana amruhu furuta ay mbiram nekk mbir yoo xam ne lépp ci ëppal ak def loo xam ne jéggi borne yi ci la nekk ak jàppale yooyu moom kooku bu mu la bu mu ko topp we mu ne kon falaa yasuddannaka yow jullit bi gis nga mooy àddina bii nii mu mel yéeféri di woote ci lu ne gëmuñu laa ilaha illa allah dañu jàpp ne sax ñi ko gëm seen xel yi baaxul ba pare di leen yërëm ba pare ñooñu ku mel noonu yow léegi suñu borom nee na fala yasuddannaka anha programme bii mën a tegal programme julli ñi nga xam ne ñoom dañuy ñaawal buñ gisee julli ñuy julli ittakhadhuha huzwa ñu jàppe julli ay caaxaan jàpp ne nii vraiment ñii ñooy ay ay ay ay gaa yoo xam ne way moyen âge ñoom ci jamono yi yàgg la ñuy dund xoolal ces extrémistes ces fondamentalistes si ñi nga xam ne ces obscurantistes di la woowe tur yooyu waa ku mel noonu di ko woowe say mbokki jullit yow moom bu ñu la ko woowewul rek mooy yow war ngaa seetaan sa bopp parce que ñoom ni ñuy wax lool boo seetloo yow diine ji la yàlla teg ñoom ñoo la ci gën a nekk bu dee yàlla kese tax ñuy wax yow ñoom li leen julli jaral yow jaral lok yow moom de toute façon si ngay caaxaan ngay ne lu ñëw nga ne boo dinaa fay bu ma ñibbee fay ko koo xamante ne moom julli dara jul waxtu wi jot dara manula tee du ko def te fam koy defe mooy fu gën fuñ ko mën a defe mooy ci mbooloo yi ci jàkka yi lay fexe di ko def moo ku tol noo ku mel noonu man waroon naa am kersa dégg ay waxuma la ay yéefér de waaye jullit sax boo xam ne bu correct la di wax ci ñoom lu dul noonu man ci sama bopp maa leen koy weddil ne déedéet ñii li ñu leen xame boo ñooñu gën bu dee ñu biti nii jëf kese mooy ne way ma ne képp koo xam ne yonente bi saa saa moo ne bu ngeen gisee nit ki muy bari lu muy dem jàkka di dem fu julli jote mu dem fa ko seedee leen ko ngëm yàlla man nag melu ma noonu mooy man sama kër laay jullee te bu ma koy sax duma ko def en mbooloo ngay gis ku nekk nekk ci bu xam kii julli baay ji julli fee yaay ji julli fee doom yi kii julli néegam kii julli fee mindaan mi jullee fële ke nekk julli fee mu nekk loo xam ne daal comme comme comme coggalu euh, euh, sàmm goo xam ne gu tasaaroo googu te borom bi waxul loolu boole leen mbir yi di ko defandoo waaw te loolu dina ko leeral ci saar yii dinañu ko gis li nga xamante ni moom lay wax yenente bi alayhi salatu wasalaam te ci yooyu wàcc yooyu dinañ ko gis ak ci saar bi ci tegu sax suratu Maryam insha Allahu ta'ala wa alayhi salatu wassalaam kon nag affaire yaa ngoogu kon ñi nga xam ne gëmuñu laa ilaha illa allah gëmuñu julli ñooñu nan la ñuy mën a dëddalee suñu borom ne bu ñu leen dëddale mukk anha ci programme bii ma leen ci programme bii mun leen dëddale saade naan la lool amatul waaye yow ay yawmal qiyaam ñan loolu noonu ñu yàgg ñi lañ ko doon wax ngir dalal seen xel waaye léegi monde de vingt-et-unième siècle beeg yooyu ni mu demee xam ngeen ne yooyu amul quoi suñu borom ne ah falaa yasuddannaka anhaa moom la ci dëddale mukk man laa yu'minu bihaa koo xam ne gëmul yawmal qiyaam gëmul yooyu jàpp na ne dund gi yëpp fii la yem moom mooy ci yi mel noonu. ak façon yahud yi nga xam ne léegi seen diine yawmal qiyam amatu ci mooy mbir yi terre promise gii la muy Jérusalem moo tax ñu ne fa di font di rey bakkanu nit ñi ci caaxaan ngir la nekk fa loolu noonu wax dëgg yàlla ku mel noonu moom mu ne bum la ci dëddale mukk ci li nga xam ne mooy programme yawmal qiyam bii nga xam ne keroog la ko borom di di la de kon nag mu ne wattabaata waa jooju nga gis ne day day mooy dafa dëddu di la jéem a dëddale alxuraan te mu ci dara di la jéem a dëddale programme laa ilaha illallah te gëmu ci dara di la jéem a dëddale programme julli te gëmu ci dara te du ko def même bu dee day woote woo naan moom ci laa nekk mu ne kooku wat tabaat nag xamal ne képp ku mel noonu moom nekkul di topp lu dul hawaahu ay bakkanam ay bànneexam kese lay topp te gis nga mooy waajooju nag gis nga bés boo ko toppee fa tardaa yow bés bu la dëddalee ci anha ci yawmal qiyaam bii ma leen dina am ak la fay xew ak li ma wax ngeen taxawee ko ba bés boobu di ñëw ma fay bakkan bu ne la nga xam ne moom la jëf bés boo toppee koo xam ne moom bakkanam kese ay moom li féete gémmiñam kaw kese lay topp mooy lu ko neex kese même ak lu man di woote woog nu man di mu bëwoo kooku gis ne boo ko toppee mu daal di lay dëgg programme bi tardaa di nga torox yow ki nga xamante ne nii yow yaay jaam di nga alku dee wama tilka léegi nag ginnaaw bi mu waxee lii Seydina Muusa gis nga ni mu amee solo mooy ne mbir yi moo tax waxtaan diine woo xam ne yow qiyaam amatu ci xamal ne ñii dañuy caaxaan mooy ne ñii waxawuñ ñooy mooy dañuy fonk parce que mooy yow qiyaam dafa nekk lu am solo alquran daf cee fees del léegi nag nan ngay ñëwee naan da wax ci diine bëggootoo wax ci loolu naan ñépp a baax walla ku nekk li nga nekk baax na yahuud yi liñ nekk baax na chrétiens yi liñ nekk baax na même sax ñi gëmul dara tubaab yeeg yooyu liñ nekk baax na borom bi daal lépp daal jabootu boroom bi la loo xam ne ñoom ñépp ku nekk rek ak cëlam la sóob loolu waxu nit ku xamul la mooy koo xam ne bu dee ku xam la naafiq la bu xamul moom mooy ne perroquet la mooy ne moom babaraaw la mooy seku la boo xam ne amaana day répéter rek la nga xam ne moom la dégg na nga jàpp na ñu jàpp ne moom kilifa la te ñoom ñu koy wax waaye nit ki loolu du wax wax jépp wax xam nga lan mooy wax wax mooy li dëppook waxu tabaraka wa taala wax mooy li dëppoo ak waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam loolu mooy waxta mooy dëgg-dëgg xam-xam moo tax al imaamu Shaafi'i rahmatullah alayhi Muhammad ibn Idris ash-Shaafi'i borom ngir bi taalib al imaamu Maalik ibnu Anas rahmatullahi alayhi maa doon wax al-'ilmu maa qaala fiihi an-naasu haddathanaa wa maa siwaahu fa waswaasu ash-shayaatiin mu ne al-'ilmu dëgg-dëgg xam-xam bi tukkee ci borom bi tabaaraka wa taala maa qaala fiihi an-naasu haddasanaa mooy xam-xam bi nga xam ne suñu réew yi bokk na ci yi ñu gën doyadal muy boo xam-xamu xadiis bokk na ci yi nga xam ne dañ koo doyadal xamuñu ko ba pare da ngay gis ay nit di ci wax mel ni dañoo xam xam xadiis te xamuñ ci dara parce que xadiis nekkul rek nga ñëw dégg téere naan naan naan xaala euh, kii euh, euh, Abu Hurayra radiyallahu anhu Seyna Abu Hurayra nee na qaala rasulullah wa an Abu Hurayra jëlee nañ ci Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah yonent mi alayhi salaatu salaam nee na loolu kese taxul ñuy wax ah, loolu xam-xamu xadiis dafa nekk lu sérieux nekk loo xam ne mooy xam-xam bi xam ar rijaal nit ñi ci ne xam tamit mat nii xam li nga xam ne mooy contenu bi ak ni nga xam ne noonu la ñuy segge xadis ak nan lañ koy nangoo ban xadis la ñuy nangu ak ban xadis lañ dul nangu yooyu nit ki bu ko xamee la kooku loolu yëpp ak la ca gannaaw yooyu xam nit ñi nekk ci càllale yi bu ne xaddasanaa diw nga xam diw moom mooy kan est ku wóor la est-ce koo xam ne ay waxam nu ñuy téye la est ak kan ak kan fan la juddoo fan la jànge ñan ñoo ay sëriñam la nekkoon lan moo nekkoon pas-pasam yooyu yépp nga xam ko xam nga ne loolu moos wute nag kon xam yi ñuy dégg rek ñu naan ah, an abi hurayra wala an ibn umar radiyallahu anhum wa ardaahum kon nag mbir mi al imaamu shafi'i rahmatullah alayhi mu ne loolu mooy dëgg-dëgg xam-xam de bi ngay dégg ñu naan haddathana nga dégg góor yàlla yi naan boo kii mooma nettali muy sëriñ bu jub te tegu ci yoon am xam-xam am ragal yàlla wóor mu jóge ci mu jële ci sëriñ mu jóge ci boroom xam-xam sàngam ñuy def noonu ba ni ñuy accès ci yonent bi alayhi salaam ñu ne sahaaba bi ne radiyallahu anhu yonent bi alayhi salaam nee na mu ne loolu mooy xam-xam lii nag fama siwaahu gis nga lu dul lii fa waswaasu shayaatini mooy jax-jaxal shaytaane yi kese la ndax booy waxe diine te waxe woo li suñu borom wàcce ci alquran ak li yonent bi alayhi salaam wàcce ci wax ci sunnaam ak xadiisam yi mais lan ngay waxe leneen ci turu diine loolu amul mooy xalaat bu dee xalaat kese ku nekk borom di defal la la xel moo xam ne jàpp nga ne moo sama xel moo gën a sell xelu feneen kon mbir mi lenn rek a mën a tàqali nit ñi mooy waxu suñu borom tabaaraka wa taala ak waxu ndawam bi nga xam ne moom la yoor yónnee ñu ko ngir ñuy doxe li nga xam ne moom la nee woon alayhi salaatu wassalaam kon mu ne fa ma siwaahu lu wuteek waxu yonent bi alayhi salaatu wassalaam rek xamal ne du xam-xam képp koo xam ne ay waxam nekkul day ñëw di leeral ay yenn côté yoo xam ne waxu yonent bi alayhi salaam di ko leeral ñoo xam ne leerul fa ñoom wala di ko gën leeral yooyu wala di ko reprendre ci yeneeni kàddu lu man di doon nga xam ne moom mooy ci tànkam la sóobu ku waxewul noonu sóobu woo ci noonu xamal ne la ngay wax ci wàllu diine moom waswaasu shayatin mooy jax jaxali shaytaan yi rek la